ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin doon gis saxaaba yi nga xam ne ñoo desoo ak aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi leen kuffaaru Qurayshin yi jekkoo gisoon nañ ñu bari ci jataay biy weesu <coughs> ku ci mel ni seydina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha gisoon nañ seydina Ali ibn Abi Taalib waaye naka noonu umm umaara nusaybatu bint kaabin gisoon tamit mu xayru yahuuda ak usayrim min bani abdil ashhal radiyallahu taala an il jamii kon ñu gisoon ne umm umaara nusaybatu bint kaab moom bokkul woon sax ci armée bi dafa ñëwoon nee na dama génnoon ci bëccëg gi bés boobu ngir xool yi ana moo xew fële ca Uhud nan la fa xare ba deme ma dem fekk noonu nee fekk jullit ñi gañe nekk ak yonent bi aleyhi wassalaam ñu toog tuuti rek mbir yi wëlbatiku nit ñi tasaaroo nee na ma daldi taxaw ci kanamam di xare yor sama jaasi ba nettali ni Ibn Qami'a daldi koy dóori ci baat bi ba cicatrice bu rëy boobu newoon ci baat bi moom saydatu ummu umaara nusaybatu bint kaabin almaaziniya radiyallahu anha wa ardaaha <clears throat> moo tax am na benn riwaaya bu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog da doon wax naan mooy bés boobu Uhud naan la maqaamu nusaybatu wala nasiibatu bint kaabin al yawma xayrun min maqaam min maqaami fulaanin wa fulaan maltafattu yamiinan wala shimaalan illaa wa ana araaha tuqaatilu duuni mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog dane la muqaamu nusaybatu bint kaabin il yawma min maqaami fulaanin wa fulaan mu naan tey de taxawaayu nusayba bint kaabin tey li mu def ci xare bii waay waay moo gën taxawaayu diw ak diw ne maltafattu yaminan wala shimalan mu ne man yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey Uhud de duma tourner sama ndejoor wala sama càmmoñ illaa wa ana araha lu dul ma gis ko tuqaatilu duuni muy xare ngir défendre ma moom Nasiba bunti Ka'b wala Nusayba Umm Umaara waay waay ak taxawaayam tey moo gën taxawaayu diw diw la moo tax mu wax doomam yi wa qaala libniha abdillah ibn zayd ibn aasim ne baarakallahu taala aleykum ahla beyt muqaamu maqaamu ummikum wala muqaamu ummikum xayrun min maqaami wala min muqaami fulaanin wa fulaan wa muqaami zawji ummika gaziya ibn amrin xayrun min muqaami fulaan wa fulaan raximakumullah ahlal bayt ahla bayt ah boobu ne ba léegi yonent mi alayhi salaatu salaam wax doom yi ndax moom doom yi dañoo fekke moom ci boppam Uhud mu naan yonent mi alayhi salaatu di wax doom ji naan Abdullah ibn Zayd ibn Aasim naan ko baarakallahu taala aleykum ahla bayt yal na buur yàlla barkeel ci yéen waa kër Nusayba ay waay seen taxawaayu maqaamu ummikum xayrun min maqaami fulaanin wa fulaan seen taxawaayu yaay tey de moo gën taxawaayu diw ak diw waaye taxawaayu seen mooy ndax ay doomu jiitleem lañu woon seen boroom waa seen seen sëriñ mooy ki dencoon seen yaay jamono yooy de waay waay moo gën di Ghaziya ibn Amr waay waay moo gën taxawaayu diw ak diw yàlla na buur yàlla yërëm leen yéen waa ahlal bayt mooy waa këram la allahumma amin kon ginnaaw biñ gisee ñoonu waxoon nañu tey dañoo war a gis Quzman Xuzmaan boo fàttale ko Xuzmaan boo fàttale ko tuuti gis nga bi début xare bi ah gisoon nañu gaa yi yoroon drapeau Quraysh yi moyen de doonoo woon dégg moyen de ñu ne diw ba mu ko yoree faqatalahu Quzman Xuzman daal di koy rey keroog rey na ci ñu yor drapeau bi minimum lu ëpp deux di dem drapeau Quraysh bi moom Xuzman moom ah. moom nag nettaleem lañu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali ci xadiis boo xam ne mursalun saxiix mooy ne mursal la da xadiis bi àggul dinañ gën ñëw ci taxriij bi ndax xadiis bi mbiru Quzman dafa am ay nettali yu mu niroo yoo xam ne dafa niroog moom ah, waaye incha allah dinañu agsi ci yooyu incha allahu taala kon ah imaam euh, ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne mu ne wa xaddatani Aasim ibn Umar ibn Qataada mu ne wa xaddatani nettali na man imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi Aasim ibn Umar ibn Qataada sama sëriñ di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaala sëriñam boobu nee na foofu la kii bi mu ne kaana fiina rajulun ati laa yudra mimman huwa mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa bokkoon ci ñun mooy nit la koo xam ne dafa newoon ci ñu biir Medina mais xamuñu moom mu ngi ci dëkk bi mais xamuñu kii exactement fan la jóge mooy dëkk bi amul kenn ku ko fi xam exactement ku man ne kii nii fenn kii fële la jóge dëkk sàngam la jóge walla ñii ñooy ay mbokkam moom daal dañu jekk rek gis ko suñu biir mu nekk suñu biir laa yudra min man huwa kenn xamul fan la jóge mu ne yuqaalu lahu Quzmaan moom Quzmaan lañ ko doon woowe mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa dhukira lahu mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam nag saa buñ ko mësee tuddal waajooj ne ko mais waa yi nekk ci dëkk bi diw mais moom bon saa bu bu ñu mësee tudd ay mbiram ci kanamam rek moom alayhi salaatu salaam mu ne innahu la min ahli naar mu ne ngeen di wax de ci waa safara la bokk léegi mu ne fa lamma kaana yawmu Uhud qaatala qitaalan shadiidan fa qatala wahdahu thamaaniyata aw sab'atan aw sab'atan min al-mushrikiin mu ne keroog nag bi xare Uhud xewee mu génn ànd ak ñun mais mu xare fa xare bu tar mais ray def fa njàmbaar goo xam ne ray na keroog ci mushrikuuna yi huit wala neuf personnes ci mushrikuuna yi àjjina lay te boo boo delloo ci fichier yi ñu doon gis début bi ñoom Talha ibn Abi Talha après frère bi après beneen frère bi ñooñu ñu bari ci ñoom ci leen décimé mooy Xuzma ak ñoom Ibn Sharahbil ñooñ ñooñ ci waa Banu Abdiddar ñi leen rey ñi ëpp ci ñoom presque walla un bi ci leen rey mooy Xuzman léegi wax mu ne wa kaana za ba'sin fa athbatathu al jirah mais lakkal yéefér yi toppaleen liñ naan doy way diw moo ñu toppe mbooro ba bayax keroog xaw na leen a gaañ mais nag après gaa yi am ko nag gaañ ko ba blessure yi tax mënatula bouger faxtamala faxtumila ila daari bani Zafar léegi bon comme que dafa blessé ñu yëkkati ko yóbbu ko ci waa kër waa bani Zafar bokk ci waa ahlul Madina mu ne fa ja'ala rijaalun minal muslimiina yaquluuna la wallahi laqad ablayta al-yawma yaa Quzmaan fa abshir nee na ñu indi ko évacuer ko ni mu gën a dafa blessé indi ko ci waa banu Zafar ngir ñu faj ko toppatoo mu am nag ay góor ñu bokk ci jullit ñi radiyallahu anhum naan ko wallahi laqad ablayta al yawma ya Quzman naan ko wat nañ ci yàlla Quzman tey way way tey tey tey tey gàcc ngaa laa maa Quzman Quzman tey li fi li fi def rëy na waay waay xare fi def rëy na waay kam kam min min hummaali min haamili aw min hummaali liwaa'i Quraysh qatalatuhum qataltahu ñaata ci ñi yoroon ci drapeau Quraysh nga rey waxatuma la ak ñeneen ñi nga xam ne décimé nga leen waay waay Quzman Quzman Quzman laqad ablayta al-yawma wa ya Quzman eh, ñu ne ko nag kon fa bashir lii la dal bul tiit waay waay lii lam nga def bul tiit fa abshir waay waay bégal te xam ne lii boo ci gaañoo waay waay shahaada moo xaar qaala waaye mu ne bi maada ubshir bi maada ubshir mu ne leen waay yow ana ci lan laay kontaan ngeen naan ma ay bégal ci lan laay bég fa wallahi in qaataltu illaa an axsaabi qawmi walaw ci lan ngeen ma naan bégal di ma jox laa ma bégal maa ngi wàcc yàlla ne man bu ma xeexee dama xeex ngir wone ne fa ma jóge on est des guerriers ñun ku ñu xam-xam ne ñun on est des guerriers et c'était pour montrer ça à monde que fa def la ma fa def ah Allah innamal a'malu binniyat wa sadaqa rasulullah kullama dhukira kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida dukira lahu innahu la min ahli nnaar Allah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne saa bu ñu ko musee tuddal Quzman mu ne kooku ci waa safara la bokk wallahi laqad sadaqa rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxati na dëgg moom mi nga xam ne laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du waxantu de lu mu wax lu ne borom beeg ko wax loo loo bu yàgg la doon wax fu ñu ko tudde mu ne ko min ahli naar tey li mu jëf ba nit ñi naan waay waay laqad ablayta al yawma ya Quzman waay waay ñaata nit la rey waaye loolu lépp mu daldi wax nag li ko fi indi bi maada ubshir ana ci lan laay bég fa wallahi in qaataltu illaa an axsaabi qawmi maa ngi waat ci yàlla ne tay xareew defuma fi li ma fi def ba ngeen koy coow lu dul ñu xam ne fa mu jóge on est ñun ay jàmbaari xare lañ yaa subhaanallah wa lawla ma qaatalt ne leen nag budul woon loolu waaye waaye budul woon lool konoonte kon man budul woon loolu man dootu du ngeen ma fa gis sax bay gis ma def fa la ma fa def tey mu ne fa lamma shtaddat alayhi jirahatu axada sahman min kinaanati fa qatala bihi nafsa léegi nag bi blessure yi lool ci moom metti lool ci moom mu daal di jël benn xeej génn ko ci xeejam yi fi doon def xeejam yi daal di rey boppam xaru allahu akbar ah, gis nga lii moo tax xam nga lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax bañ ko laajee ne ko ar rajulu yuqaatilu hamiya warrajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda nnaas fa man fi sabilillah qaala alayhi salaatu wassalaam man qaatala li takuuna kalimatu llahi hiya al-ulyaa fa huwa fi sabilillah allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koo laaj ne ko ar-rajulu xadiis mu ngi ci saxiix yi ar-rajulu yuqaatilu hamiya benn waaye ngi moom day xeex xamiyatan ndax fii laa bokk on est la grande nation waaye waaye ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu xosi xam on est une très grande nation cette nation euh bi nga xam ne moo ci kaw nit ñi ñun ñooy les les gendarmes du monde ba kenn laal yow looloo tax ngay xeex yaa subhaanallah notre patrie a été piétinée lii offense la ci ñun lool rekk a tax ngay xeex yaa subhaanallah pël dinañ xam nañu séeréer yi duñ seen moroom billaahi tey ñu rëccu ko looloo tax ngay xeex yaa subhaanallah ñun nag teer bu toll ni ñun la bawal kenn masuñoo yab gis nañ ne nguur gi defuñ fi dara on prend notre indépendance après ñu commencé takk ci ay xeex def ci ay xeex ay rébellion bay rayaate yow looloo tax ngay xeex ndax yéenay waa bawol la téeñ fi la newoon ak yooyu ah looloo tax ngay xeex yaa subhaanallah kook lañ laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam ar rajulu yuqaatilu hamiya war rajulu kookoy njëkk war rajulu yuqaatilu li yura makaanahu inda an-naas keneen a kii xeex ndax patrem lañ gaañ kiy xeex ndax nee naay les valeurs de notre nation lañ piétiner te nag muy valeur yoo xam ne du daraay l'islam valeuru kibre muy rëy rëylu ak jàppe ne yow yaa gën ñi ci des mu ne keneen ki mooy koo xam ne yu xaatalul yura makanahu inda an ngir ñu ne ah diw était un guerrier waay waay diw xamuñ ne woon ne nii la jàmbaare nekk aay waay diw aay waay diw aay waay diw moo di doomi jàmbaar waay waay moo di Superman yow looloo tax ngay xeex moo di Hercule benn góor bu man fukk a ngi moo di jàmbaar c'est un grand le plus grand sniper de tous les temps waaye diw xamuñ ne woon ne alors c'était un grand stratège oh kii moo xam xare kooku mooy ar-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu 'inda an wala muy xeex ndax galon yuñ koy takkal ci tëneem bu ko génnee jouru parade ak défilé ne sawaay nag ah mm, diw kon kooku mooy ar rajulu yuqaatalu yuqaatilu li yara makanahu inda fa man huwa fa man waaye ñii façon yii nii est-ce ñii ñii ñépp ñii ci yoonu yàlla kan ci ñoom moo nekk ci yoonu yàlla yeneen ci la lay saabsaab joxe réponse bu gêné boo xam ne bu mëdd allah alladi ataahu la buur jox kàddu yi nga xam ne dañoo mëdd lenn lay wax nga gis ko ci biti ñi muy lu tuuti waaye fii min al maani ma la tu'addu wala waaye wax jooju noonu li muy gàtt di tuuti li ci nekk ci ay maanaa ay sens kenn mënu koo takk lépp te kenn mënu koo lim ku nekk sa li li mu géej la géej yow la nga fay tànk la ngay barile mooy rek récip façon récipient bi nga yor bu dee ne bool bu ndaw nga yor lu toll noonu ngay am ku yor paan am lu ëppale ku yor kii ku yor bëri bu ëppale ñooñu ainsi de suite loolooy wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bim ne moom dañ koo jox jawaami al kalim sallallahu alayhi wa sallam mu ne man qaatale képp ku xare képp ku faire la guerre li takuna kalimatullahi hiya al ulya pour baatub yàlla bi di kalimatu laa ilaha illa allah féete kaw lu dul moom fa kooku moo nekk ci yoonu yàlla te loolu ginoon nañ ko yaatal bi ñuy gis ahkaamul jihaad at jëmoon ci wàllu xare est-ce tamit ni da ngay tëb rek naan wan lool loo tax may xeex kon naa dem rey gaay lool la lil jihaadi ahkaam jihaad dafa am ay ahkaam te loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ni foofu lu foosee innamal a'malu binniyat lépp ci yéene yi la mooy ne ñiy xeex ñépp ñiy def ay action yépp di góorgóorlu yépp seen seen seen jëf yooyu résultat bi mu ngi ball ci yéene yi innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma naha ma ma ku nekk li nga yéene rek ngay am xusmaan li nga yéene déggoo li wax waay bi maa ngaa ubbu shit fa wallahi in qaataltu illa an ahsaabi qawmi walaw laa daak maa qaataltu waaye yow ngeen ma ay bégal lu ngeen may béglooy bu ngeen gisee ma def fi li ma fi def tey ma ngeen koy coow dama ko def ngir ñu wannee ci yax bu rëy laa bokk ay guerrier c'est le sang des guerriers qui ñooy jaar ci sama veine yi looloo tax budul woon loolu waaye waaye waaye du ma fi xare waaye ba lii di ma ci fekk après mu jël benn mbir yi metti mu rey boppam xadiis bii nii xam nga wax naa lan mursalun euh, mursalun saxiix la ndax ci Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan ci moom la yem euh, mais ni ko imaam alxaafiz alhamdulilah imaam ibn Isaaq solowe noonu la ko imaam al-Waaqidi solowe ah imaam ibn kathir bi mu ko ndee ci albidaaya wa nihaaya dane wa qad warada mithlu qissati hadha fi ghazwati hunaynin kama sayati insha allah mu ne rot na nag nettali bu mel nii comme bu Quzman bii ci ghazwatu Hunayn comme ni mu koy gise insha allah buñ ci tolloo waaye loolu la imaam alxaafiz ibn Kasiir wax imaam al al Buxaari raxmatullah aleyhi moom dafa solo ci kitaabul maghaazi xadiis bu xaw a mel nii bu xadiisu Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas radiyallahu anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa dajeek ay mushrikuuna ñu daldi xare xare bu metti mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après ku nekk daal di demaat ci say campement euh, mu daal di indi nettali bu mel nii nit koo xam ne comme ni Xuzmaan def la dafaa def lu kii ñu koy bégloo mu ne waaye yow bégloo fan après mujj ray boppam euh, waaye foofu tuddul ne xare sàngam la mooy turu xare bi ñëwul non seulement turu xare bi mais tamit turu nit kooku sax tudduñu ko ah ci même bunt boobu imaam al al Buxaari rahmatullah alayhi solo jële ci yoonu Sa'id ibn al moom mu nettali Seydina Abu Hurayra nettali na xadiis bu mel nii ne loolu Xaybar la amee woon mu ne man man shahid Xaybar Abu Hurayra mooy ndax Xaybar la tuube mu ne man de fekke nañ Xaybar yonent bi aleyhi salaatu wax benn waay bu doon woowee boo xam ne mimman yadda'i islaam koo xam ne da doon woote ne moom jullit la yonent bi aleyhi salaatu ne haadaa min ahli naar ne kii ci waa safara la bokk bi nga xam ne ci la xare bi amee waa ji qaatala ar-rajulu ashadda al-qitaali kasurat bihi al mu ne fa kaada ba'du nnaasi yartaab fa wajada ar-rajulu alama aljiraha fa ahwa bi yadihi ila kinaanati fa staxraja minha sahman fa naxara biha nafsa Seydina Abu Hurayra ne keroog waa ji def fa njàmbaar goo xam ne am ñoo xam ne commencé nañ di xaw a sikki sàkk naan mais mais diw mii la yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne moom ci waa safara la bokk ak lim fi def nii yépp léegi nee na biñ ko gaañee nag ñu blessé ko ci xare bi mu daldi mujj jël génn ci fi muy def ay xeejam jël ci benn daal di rendi boppam daal di rey boppam foofu it tuddul nag turwaa ji mooy bu dee ne nee na xam nañ ne xaybar la ah moo tax imaam alxaafiz ibn xajar ne raxmatullah alayhi mu ne man de euh, walam aqif ala ta'yin kawniha xaybar walakinahu mabni ala anna alqissata allati fi xadiisi sahl muttaxida ma'a alqissati allati fi xadiisi abi hurayra imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne man de Euh, taxawuma mooy gisuma këne mooy teg ci sama loxo lu leer lu may wan ne mbir mii këne affaire bi Xaybar la waaye daal xadiisu Seydina Abu Hurayra bi ak Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi bi day mel ni benn histoire bi la waaye mu ne waqat mu lool bu da doon wax ci xadiisu Sahl ibn Sa'd bi la ne man imaam al-Hafiz ibn gisuma mu daal di préciser benn xare la woon waaye nag dafay mel ni moo nettali Seydina Abu Hurayra bii benn lañ mooy bu Sahl ibn Sa'd bi waaye dangay seetlu ne ñaar riwaay yépp amuñu tur amuñu tur këne waa nan la tudd imaam alxaafis ne euh, laata ñuy wax lim mu wax imaam ibn al dane moom nettali yii nii bu Sahl ibn Sa'd bi ah ñu ne mu ne loolu Uhud la woon waxul fan la mii Uhud la woon mu ne te turu waajooju mooy Xuzmaan ak Xuzmaan la Xuzmaan mii la woon après mu indi ne loolu moom loolu la wax imaam kan Ibn al-Jawzi imaam al-Hafiz ibn Hajar ne wa hadha alladhi naqalahu akhadahu min maghazi al-Waqidi wa huwa la yuhtajju bihi idhan farada fa kayfa idha khalafa imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi lii nag boo mooy wax jii nii mu ngi ci Fathul Bari mu ne euh, lii nii nga xam ne moom la imaam Ibnul Jawzi nettali toxal ne kooku xadiisu Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu anhu que ne loolu uh, Uhud la xewe woon te góor googu mooy Xuzman ki boppam noonu mu ne loolu moom imaam Ibnul Jawzi mu ngi ko jële ci Maghaazi al-Waaqidi imaam al fa la ko jële wa huwa laa yuhtajju bihi imaam alxaafid ibn xajar ne te te imaam te alwaaqidi kenn sukkandikoo ci moom idan farada bu wéetu ak benn nettali mu nettali loo xam ne moom rekk ko nettali kenn du kenn du kenn mooy kenn du sukkandikoo ci li mu wax fa kayfa ida xaalaf waa léegi kon yow koo xam ne bu wéetee indi nettali moom kese kenn du ko téye mais yow lan ngay waxati nag bu dee ne moom nettali bi mu indi dafa wuuteeg yi ko gën a wóor bi bu Seydina Abu Hurayra wax yaa ba pare mu ne naam axraja Abu Ya'la min tariq Sa'id ibn Abdirrahman al-Qadi an Abi Hazim annahu qiila li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud ma ra'aytu mithla maa badaa fulaanun laqad farra an-naas wa maa farra wa maa taraka lil mushrikiina shaadha wala faadha mu ne alxadiisu bi tuulihi naxwa maa fi saxiix wa laysa fiihi tasmiyatuhu yaani rajul mu ne dëgg la imaam alxaafis ibn xajar dëgg la këne imaam abu ya'la soloo na ci yoonu sa'id ibn abdirahman alqaadi mu jële ci abu xaazim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko wax bésu Uhud ne ko maa ra'aytu misla ma abla ma abla fulaan man de gisuñu lu mel ni li nga xam ne moom la diw def tey ndax laqad farra naas nit ñi tasaaroo nañ daw wa maa farra mais moom daw na wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam wa maa taraka lil mushrikiina shadda wala fadda bàyyiwul mushrikuuna yi ke ku mu ci jekku rey na ku mu fekk ngay waaja dee jekkali na la mu ne xadiis bi ba xadiis bi jeex mu ne bu mel ni bi bu xadiisu Abu Hurayra bi ñu la wax mu ne waaye ba léegi moom imaam al-Xaafis kenn tudd fa nag turu waa jooju kenn xamul kan la mu ne wa sa'idun mukhtalafun fii wa ma adunnu riwaayatahu xafiyat an al-Buxaari wa adunnuhu lam yaltafit ilayha li anna fi ba'di turuqihi an abi Haazim ghazawnaa ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa zaahiruhu yaqtadii annahaa ghayra Uhud mu ne ki ki nekk mooy càllale bi càllale bu imaam Abu Ya'la bi wax nañ la da koo jële ci yoonu Sa'id ibn Abdirahman al qaadi mu ne nag Sa'id moomu imaam alxaafis moom dañoo wuute ci moom taman imaam alxaafis ibn Hajar foogu ma ne njortu ma ne këni riwaayam bii yi gisu ko naa ne bii nii njortu ma ne riwaaya bii nii ñu wax sànq këni dafa nëbbu ci moom ba gisu ko non man foog naa ne moom gis na ko waaye da di moom man damaa njortu que ne imaam al Buxaari yi dafa gestuwul sax xadiis boobu ndax ci yenn yoonu xadiis bi moom ci boppam moom an abi Haazim mu jële ci abi Haazim mu ne te lool liy feeñ ci biti day wane ne du Uhud ndax lan mu ne li anna sahlan maa kaana xiina idin mimma yatlaqu ala nafsihi dhalika li sigharihi li anna saxiixa mawlidahu qabla alhijra bi xamsi sinin mu ne li tax mooy ne kon du Sahl Abi Xaasim bu ne yoneen eh, kii gazaw naa ne Sahl ibn Sa'd dafa wax lool problème la ndax Sahl ibn Sa'd li tax loolu warul mën a nekk moo ne moom du yatliqu nekkul koo xam ne danaan moom la naan man xare nañ te moom jamono jooju ndax la ndax xale la woon ndax moom li gën a dëgër mooy avant hijra yonent bi alayhi salaatu wassalaam cinq ans la amoon kon nag fa kon ñaata lay am Uhud kon la am wala onze ans te ñooñu gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee na delloo woon Euh, kon moom dañuy gis na kon imaam alxaafis moom day jeng que ne lii nii mooy dafa wéradi le fait que ñu ne ci xare bii la amoon ndax amuñu lu ci leer ndax mu ngi naan imaam euh, imaam ibnul jawzi moom ci imaam euh, al-Waaqidi la ko jële te moom kenn du sukkandiku ci woon bon gis nga waxu imaam alxaafis bi ak yeneen yeneen yu ñu gisoon ca début siira ba bokk na ci li tax ñun ñu ut méthode na siira bi fokk ñu teg ko fu leer mooy même bu dee ñu ngi wax riwaay yi nii mais quand nañ ne bii moo wér lii wérul ba bu ko defee nit ñi xam ne lii moo wér lii wérul ndax dunduk yonent bi la alayhi salaatu wasallam man ñoo bàyyi noonu rek te après loolu day indi yeneen problème boo ko jëlee ne nañ jël lépp mooy ne après di nga gis nettali yoo xam ne yow ki nga fi nga koy bañe ne non non li wérul te pourtant am na yeneen yoo xam ne moom moom moo ko wax nga ne wér na moo tax mbir yi li imaam alqaadi wax rek imaam abdul euh, imaam euh, ibn kii nu mu tudd euh, ibn al waaw mbir yi déedéet na nettal am fu mu tegu ci su ay siira yi ah ndax bu amul rek problème day am te léegi surtout suñu doomi jamono jamono yooyu garaawul ndax gaa ay fo gaa yi boroom xam-xam yu fuhulul ulama ñoo fi newoon même bu ñuy nettali yooyu xam nañu yi nga xam ne moom la moom la ñuy ak yi nga xam ne wérul mais boo ko defee xoolal suñu rajo yeeg suñu télé yeeg yooyu gàmmu yeeg lu nekk ku nekk nettali yoo xam ne amul bopp amul geen ndax gis nañ ko di sëriñ di wax na ko moo tax affaire yi lii la te imaam alxaafis nee na lan la dàq waxu imaam Ibn al-Jawzi bi lim ne waaye kii nit kii nii nii nii ñuy wax ci xadiisu Sahl ibn Sa'd bi waxul kan la waxul ban xare la mais Uhud la te Quzman la mais mu ne kooku moom imaam Ibn al rahimahullah ci imaam al la ko jële te al ci boppam mais moom laa yuhtaju bihi idan farad bu wéetee indi histoire moom kese kenn du ci sukkandiku. fa kayfa idaa xaalif kon nan lañuy jële waxam cette fois ci bu deen dafa wuteeg lu ko gën a wër de xadiis sayna Abu Hurayra ne moom Xaybar la kon ci gàttal kooku mooy kon Quzman kon gis nañ ne malgré lam fa def yépp mooy ne fii la mujj mooy mujjam baaxul yaa subhaanallah kon nag buur yàlla ñu ngi lay ñaan nga daldi yéwénal suñu mujj ndax kat innamal a'malu bil xawaatim mbir yi jëf yi jëf yi dëgg-dëgg ci seen finalité la ñuy amee solo moo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan nit ki dina jëf jëfu waa àjjana ba dara du des digganteeg moom lu dul ziraa benn ampa mu def jëfi safara daal di bokk ci waa safara contraire bi na ko noonu nit dina jëf jëfu safara ba dara desul lu dul dugg fa noonu lu dul lu toll ni ampa mu def jëfu àjjana bokku ci ñoom kon nag allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik ila an nalqaak waj'al khayra ayyamina yawma an nalqaaka fii bés bi ñuy dajeeg yow defal mu gënal ñu ci suñu bés yi amin kon kooku mooy Quzmaan bokk na tamit ci ñi nga xamante ne nii ba léegi bala ñoo ñëw ci li ci tegu bokk na tamit ñi nga xamante ne nii keroog xare nañu xare bu metti ba niñ leen di faate comme ni imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi daldi solo di seydina amr ibn aljamuux di amr ibn aljamuux seydina amr ibn aljamuux radiyallaahu taala anhu wa ardaah moom gisoon nañu tarjamaam walillaahi alhamdu walminna imaam ibn isxaaq ne wa xaddatani abi isxaaq ibn yasaar an shaykhin min bani salima anna amra ibn al-jamuuh kaana rajulan a'raja shadiid al-'araj imaam ibn isxaaq ibn yasaar mu ne wa xaddatani mu ne nettali na ma abi ki nga xamante ne nii mooy sama baay abi mu ne ki ko nettali moom imaam ibn isxaaq tey mooy baayam di Muhammad la tudd di doomu Isxaaq ñu ko ibnu Isxaaq mooy Isxaaq mu ne tey sama baay moo ma nettali di Isxaaq di doomi Yasaar an ashyaaxin min bani Salima mu jële ci ay góor ay mag ay paa yu bokk ci waa bani Salima aa ah, mooy càllale bi léegi nag mooy ne bu dee ne góor nii nii ay saxaaba lañ ci waa bani salima loolu kon xadiis bi day wér ah imaam ahmad daal dina koy soloo tamit ci musnad bi mu jaar ci yoonu qataada raxmatullaahi alayhi ah, léegi lan lañ wax góor ñooñu mu ne anna am ibn al-Jamuh kaana rajulan a'raja shadiid araj mu ne Amr ibn al-Jamuh dafa newoon nit koo xam ne handicapé moteur la woon mooy tànk bi mooy ne moom handicapé la woon tànk bi moo lafañoon moo amoon ak lafañ muy ab handicap bu amoon nee na shadid al araj daroon soox nag bu baax ba ku ko gis xam ne kii handicapé la nee na wa kaana lahu banuunun arbaa mu ne nag amoon na quatre doom yoo xam ne ñeenti doom yoo xam ne comme gaynde tellement ñu jàmbaare woon doon ànd ak moom doon xare ak yonent bi alayhi salaam ànd ak moom ci xare yim doon génn mu ne fa lamma kaana yawma Uhud yawmu Uhudin araadu habsa léegi bi Uhud amee xare Uhud bi mu amee ñuy génn di dem doom yi bëgg ko bon ne ko bàyyi jarul ngay dem ngir téye ko ci dëkk bi mu bañ a dem te ñoom ñu dem Allah yoo subhaanallah yii moom boo koy gis dangay foog ne ndax mbir mi ñun ñun moom dee moo doon moom dee doon moom dee wi laal so ñu ne bàyyow toogal ñun ñu dem fa ñuy deewe yow nga toog ah subhaanallah ayna haa'ulaa'i minna waay waay xam nga ne doom yi wute nañoo ñun tey de ñun ñi nga xam ne ñoo nangoo largué suñu baay ci ci ci ci ci les de yu bon yi ñun ñu rëcc waaw yow koo xamante ne nii bu ko yàlla mayee dara mu délaissé ay famiyom ay baayam ak yaayam nekk ci bàddaxal màddaawam di ko kuree douce mook petite petite amie wam wala benn soxnaam bu ñu ko wama non je n'ai pas de temps alors que dara bàyyi baayam ci ay détresse mu ñëw Europe toog di bànneexu ta dara terewu ko di woo ba waajuram yi au minimum mu am lu mu leen di yónnee am na gaayu àgg ci mbonte seen yoon newu ci seen yoon newu ci xam nga ne kooku noonu kooku nit ku mel noonu nga foog ne moos xare dina am mu naan baayam toogal man ma demal la sa place yaa subhaanallah ñoom ñu ne ko euh, inna allah azza wa jalla qad azarak ñu ne bàyyi ñeenti doom yooyu yow buur yàlla moo la teggil xare mooy ne jarul ngay xare ji yow baal ñun ñu dem buur yàlla ci boppam moo teggil xare ñi nga xam ne dañoo nekk ay handicapé yooyu yooyu teggil na leen ko ak ñi nga xam ne sax dañoo am gànt te du ñu handicapé du ñu dal rawatina yow da nekk danga nga am handi handicap kon nag bàyyi bul dem buur yàlla moo la moo la moo la excusé moo la teggil mbir yi jéggal na la boo mu bàyyi leen faataa rasulullah mu dikkal yonente bi alayhi salaatu wassalaam moom sayyidina Amr ibn al-Jamuh fa qaala mu ne inna bani inna inna bani yuriduuna an yaxbisuunii an haadha al-wajh wal xuruuj ma'aka fiihi an hadha alwaje walxuruji maaka fi fa wallahi inni la arju an ataa bi urjati hadhihi aljanna mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama doom yi de sama doom yi sama doom yi dañu ma bëgg dañu maa bëgg a tere man ma fekke ji xare bi bañ ma génn ànd ak yow tey te yaa woote fa wallahi maa ngi waat ci yàlla man Amr ibn al-Jamuh inni la arju an ata'a bi urjatihi hadhihi al-janna man nag am naa yaakaar lool wat naa ko ci yàlla sama tànk bii nii di di soox ma dox ak moom biir àjjana fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ama anta adaraka allah fala jihaada aleyk mu wax lool mu ne ko mais yow nag kantaa yow buur yàlla moo la teggil jihaad jihaad teguwul sa loos xare teguwul sa loos buur yàlla moo la moom moo la moo la teggil loolu léegi mu ne mu mu gis détermination mu ne doom yi mu ne doom yi euh, maa aleykum an an la tamna'u la'alla allah an yarzuqahu shahaada après mu ne doom yi comme que noonu la demee nag bu leen ko tere bàyyi leen ko amaana buur yàlla may ko shahaada gi mu bëgg keroog bi mu demee fa qatala fa qutila yawma Uhud bi mu demee xare ñu daal di koy faat moom Seydina Amr ibn al keroog bokk ci ñuñ faat keroog Uhud waaye bokk na ba léegi ci ñi nga xam ne ñoom lañ faat keroog muy Abdallah ibn Amr muy Abdallah bokk na ci ñu ñu faat Uhud keroog di Abdallah ibn Amr ibn Haram Abdallah ibn Amr ibn Haram di waajuru góoru Seydina Jaabir ibn Abdillah moom keroog Uhud bi muy génn dana Seydina Jaabir di doom ji comme que magoon ci moo doon doom ju góoram ji gën a mag amoon na ay sœurs yu jigéen yeneen dane ko desal sama ginnaaw yow bul ñëw ci xare bi moom mi gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna bu ñu ma rayee nga daldi may fayal samay bor assuréel ma yow laa teg sa loxo sama njaboot te sama bor yi ma am nga fexe ma koo fayal keroog bi mu demee gisoon nañu moo doon topp bi naafiq yi doon wàññeeku moo leen doon dab naan leen ay way bu leen gàcceel yéen ay Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul bul gàcceel say waay ñooñ ak yonent seen yonent ba ngeen ñëwee ba gis ne seen ay noonam jege nañu ñu ne ko waaye yow dañoo xam ne fii seega xeex du fi am ko waa Abdallah bul mer ñun buñ xamoon ne xeex dinañ am dina ci jëles mu ne leen wax wax gaa mu ne abadakumullah yal na leen buur yàlla soril moom it bokk na ci ñu tudd Uhud keroog bokk na li imaam ibn Sa'd wax ne bokk na ci ñu njëkk a faat keroog ghazwatu Uhud moom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram walidu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waa léegi ginnaaw bu ñu gisee loolu yonent bi alayhi salaatu ci boppam lan la daj ci kuffaaru Quraysh ni kero ak nan la xaree kero loolu la ñuy gis insha allah ah dañ koy commencer tey insha allah boo waxtu wi jotee ñu arrêté ko continuer ci jataay bii di ñëw imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo jële ci seydina al miqdaad ibn amrin wala al miqdaad ibn aswad mu doon nettali keroog gazwatu Uhud bul fàtte ci riwaaya alxaakim bi ñu gisoon bi ñuy gis seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas nee na keroog ki doxoon sama diggante yonente bi alayhi salaatu kooku yéefér yi doon uti mu tibb suuf sànni leen ko al miqdaad moo doxoon sama diggante ak moom ma dem banaan ko ana yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma Sa'd hada rasulullah yad'uk yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi nee moo lay woo moom moomu nag di Seydina al-Miqdaad ibn Amr wala ibn al-Aswad mooy nettali ci riwaaya imaam al-Bayhaqi bi rahmatullahi alayhi mu ne keroog Uhud yéefér yi awja'u wallahi fiina qatlan dhari'a mu ne keroog Uhud mais maa ngi wàcc ci yàlla ne yéeféer yi ray nañ ci ñun noo rey gu metti te ñaaw ku bari lañ ray ci ñun mbir yi metti ci ñun mu ne wa naalu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa naalu ba ñu jote ci yonent bi alayhi salaatu li ñu jote ci moom mu ne alaa walladi ba'athahu bil haqq bil haqq inzaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shibran waahidan wa innahu la fi wajhi al aduwwi wa yafi'u ilayhi taa'ifatun min ashaabihi marra wa tufarriqu marra marratan anhu fa rubbama ra'aytuhu qaa'iman yarmii an qawsihi wa yarmii bil hajar hattaa tahaajazuu wa sabata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi isaabatin sabatat maa allah ku fekke mooy nettali di seydina al miqdaad ibn amr radiyallahu anhu mu ne bi mu fa demee noonu mu maa alaa waa wee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen yéen ñi fekkewul wala ña fa newoon te fekkewuñ affaire bi ba muy xew mu ne maa ngi wàcc ki nga xamante ne nii moo yónni yonent bi alayhi salaatu ci dëgg yeneen bi alayhi salaatu salaam buujewul mètre fi mu ne woon mooy bi gaa yi dawee dafa nekk ci xur wi di woo nit ñi kuffaaru Quraysh ni tenc leen gaa yi tasaaroo ñenn ñi jaar nee di xeex ak luñ ci rey na yonent bi alayhi salaatu salaam lu ñu am jël ñeneen ñi daw nee na maa ngi wat ci ki ko yónni ci dëgg benn mètre buujewu ko mu ne wa innahu la fi wajhil adu moo gënoon a jege yéeféri na jàmmaarloog ñoom mu ne léeg-léeg am ci sax ci saxaabaam yi ñoo xam ne dañuy ñëw ci moom di ko défendre si léeg-léeg ñu tasaaroo mooy lañ la waxoon looloo tax nga dégg ñi naan nàngam lañ woon ñi naan nàngam lañ woon ndax dañuy ñëw après mbir yi pëcc xoowaat ñu ñeneen ñëwaat ñu gën a bari wala ñu gën néew mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aytu ra'aytuhu qa'iman mu ngi taxaw yarmi an si flèche bi mu yoroon arc bi mu yoroon di flèche yéeféer yi nekkoon ci kanamam mu ne wa yarmi non seulement ay flèche waaye doon xeer yi xam nga foofu daa bari xeer léeg-léeg day flèche ba flèche yi metti mu jël ci xeer yi di sànni kuffaaru Quraysh bi nee na ba gaa wër foofu bari fa mu ne waaye malgré loolu wa sabata rasulullah waaye yonent bi alei satu sax fi ne nekk fi isaabatin ci benn mbooloo ci julli ñi ñoo xam ne sabatat maahu ànd nañoo moom ñooñu mooy ñoom Talha ak ñoom ñooñu Seydina Talha radiyallahu anhu ak ñeeñ la waxoon Allah ah kii dafay nettali ne imaam at-Tabaraani raxmatullaahi alayhi jële ci xadiis boo xam ne imaam ibn mas imaam ibn abbas moo ko soloo radiyallahu anhuma mu ne imaam ibn mas'ud de sabata yawma idin ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma kashafa an-naas anhu ilal jabali laa yalwoona alayhi yad'uuhum fi uxraahum yaquulu ilayya yaa fulaan ana rasuulullah famaa yu'arriju alayhi ahad haadaa wannablu ya'tiihi sallallahu alayhi wa sallam min kulli naahiya wallaahu ta'aalaa yasrifu dhaalika anhu imaam at-Tabaraani jële ci Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhu wa an mu ne Seydina Ibn Mas'ud de keroog bokk ne sax nekk ak yonent bi alayhi salaatu keroog Uhud nee na bi nga xam ne ci la nit ñi daldi tasaaroowe ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge fi moom ñi jëm ci montagne ba mooy iz tus'iduuna wala taluuna ala ahad war rasulu yad'ukum fi uxraakum fàttaleku leen ci suuratu Ali Imran gisoon nañu aaya bopp 153 wala 154 fàttaleku leen bi ngeen di daw di yéegi ci montagne bi wala talwoona ala ahad tourné ngeen faale wu ngeen kenn war rasuulu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam yad'ukum mu ngi leen doon woo fii uxraakum ci seen gannaaw loolu lay wax nii moom Seydina Ibn Abbas di ko nettali ci imaam Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anil jami mu ne gaa yi ngi daw ñenn ñi ñu ngi daw jëm ci montagne bi mu ne moom mu ngi leen di woo ja'ala rasulullah yad'uhum fi uxraahu di leen woo ca seen gannaaw ñu ngi daw wan ko gannaaw yaquulu mu nga naan leen ilayya yaa fulaan di leen woo xam nga am na riwaaya buñ gisoon boo xam ne da doon wax bu imaam at Euh, naan leen bu imaam at-Tabari naan leen ilayya ibadallah ñëw leen ci man comme ni imaam al-Hafiz ibn Kathir indee ci tafsir bi ñëw leen ci man yéen jaamu yàlla yi riwaaya bi nee na même mujj gi tur yi da leen doon woo par kenn yaa ilayya laa fulaan mais ñun dégguñu ko daw nañ bu yàgg yéeg ci montagne bi ilayya yaa fulaan ñëw leen ci man yéen diw ana rasulullah man maay ndawu yàlla li mais nee na fama yu'arriju alayhi ahad waaye kenn ñi ñi daw moom kenn ñëwaatul bi mu leen di woo noonu jamono jooju kenn ñëwul kenn geestu mu ne hada wa nablu yatihi sallallahu alayhi wa min kulli naaxiya mu ne entre temps boobu flèche yi di ko dikke fu nekk ci wàllu wu ne côté bu ne waaye mu ne wallahu taala yasrifu dhalika an buur yàlla di ko protéger ci loolu xam nga gisoon nañu seydna abdullah ibn mas euh, sa'd ibn abi waqqas ci saxiixayni ci jotaay bi weesu ma ne man gis naa ñaari nit ñu sol yére yu weex masuma leen gis keroog laa leen mas a gis keroog laa leen mujjee gis ñuy xeex xeex bu tar di défendre yonente bi alayhi salaatu wa salaam yaa ni jibril wa mikaayil muy ji jibril ak mikaayil ñu ngi ko doon défendre bokk ne ci ni ko buur yàlla doon fegale yooyu ñu ko doon sànni waaw ah imaam Seydina Ali ibn Abi Taalib gisoon nañu ci jataay bi yu weesu bi ñuy gis ne moom desoon na fa muy riwaay abu seydna abu ya'la ci sanad boo xam ne bu hasan la mu ne mooy bim ne keroog bi ñu tasaaroowe nee na dama dem xool yonent bi alei saatu ci ñu génn àddina fekkuma ko fa ma dem ma ne wallaahi du daw léegi nag xam naa ñun le fait que li ñu fi jëf tey ci lu dul noonu moo tax buur yàlla mere ñu ba yëkkati ko moom aleyhi salaatu wassalaam nee na ma daal di jël sama jaasi ne man nag léegi xeex comme que noonu la xeex ba génn àddina rek ma jël sama jaasi foncé ci yéeféer yi ba ñu xàllal ma ma am yoon jàll gis yonent lale saab-saab nekk ci seen biir foofu nee na maa ngi fekk fa ida ana bi rasulillah baynahum ay yuqaatiluhum sallallahu alayhi wa sallam muy xareek ñoom sallallahu alayhi wa sallam kon waaw loo foog loo foog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii la doon def doon sànni waaye gis nañ almiqdaad ne naka noonu mu doon sànni ci xeer yi waaye ak suuf gisoon nañ ci beneen riwaaya bi këni daa tibb suuf sànni ko ko faaru Quraysh yi gaa yi gaa yi tasaaroo loo léegi nag waxtu yu jot na incha ci jotaay bii di ñëw ñu daldi àggale yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la daj foofu biñ gisee ni mu résister taxaw fa kuffaaru Qurayshi wër ko ak ñi nga xam ne ñoo desoon ak moom te ñoon jot nañ ci gis ñenn ñi ndax xamuñu ñëpp tamit ndax dañu naan ñeen dañ naan rek ay ansaar yi yoo xam ne yu xareek ñoom comme li hadith imam muslim bi bi mu ne biñ leen kiiwee fekk ñu ne nag léegi dañuy briser chaîne bi ngir dem ci montagne bi léegi bi ñuy dem ba foofu ñu koy briser kuffaaru Quraysh yi topp leen mu ne loolu imam muslim moo ñu gisoon nañu waaye bu mel noonu waaye imam muslim solow na ko ne yonent mi alei saatu salaam dane ana kan mooy xareek ñoom am yi yooyu ku nekk dem bañ rey leen ba mu des ba pare mu ne maa am sofana asxaabuna suñu gaa yi am na yooyu dafa bari ay tekki comme li imaam an-Nawawi li mu ko tekkee ci boo demee ci al-Minhaj këni suñu gaa ñi de mooy ñi daw ñoom ñoom euh, dese nañoo maandu envers ñun mooy manoon nañoo taxaw de wax dëgg def li ñu def mais ñu dem bàyyi ñu fi léegi ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu àggale léegi lan la fa ci ay blessure ak lan moo fadal fa dal allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin